baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim wajacaluu lillahi mima dara'a min alxarsi walancaami nasiiba faqaaluu hada lillahi bizamihim wahada lishuraka'ina famaa kaana lishuraka'ihim falaa yasilu ila allah wa maa kaana lillahi fa huwa yasilu ilaa shurakaa'ihim saa'a maa yaxkumuun suñu boroom tabaaraka wa di wax ci laayab téeméer bi ak fanweer ak juróom benn mu ne nag kon waxoon nañ bi weesu bi ñuy jeexal yeneen façon bokkaale yoo xamante ne nii bokk na ci yi nga xam ne suñu boroom daa fekk waa Quraysh di ko wax di ko jëf mu tere leen ko nga xam ne shirk la bokkaale la ginnaaw bi mu leen waxee ci li nga xam ne mooy boroom bi tabaaraka wa taala ci boppam moom mi nga xam ne limal leen yu bari yi mu jëf yi mu bind ak moom bind gi mu leen bind te ñu war koo jaamu moom dong ak yi nga xam ne moom la def ci kawnu bi def ko lépp di ko de di delloo jaam yi war a delloo jaam yi ci seen boroom tabaaraka wax leen mbiru yonent yi fi jaaroon ak yonent bii alayhi salaatu wassalaam que ne kooku dëgg la maa ko yónni walin xupp nag li nga xam ne mooy xew yowmal qiyaam li nga xamante ne mooy ñenn ñi waa safara la ñuy doon ñeneen ñi nekk waa aljana ak yooyu yépp ak tamit tuddal na leen fi mbiru malaaka yi walla wax leen tamit malaaka yi yi nga xamante ne gëm guñ leen war a gëm que ne borom bi tabaaraka wa mooy ki nga xam ne moo leen yebal te moom lañuy ñuy doxal. moo tax it ëllëg ñoom ñooy wax ak bu jaam yi mooy yéeféer yi ñoom borom bi du wax ñoom direct de mooy à travers malaaka yi alhamdulillah kon gëm yawmal qiyam waaye it yooyu yépp nag mu ñëw nag fii nag di wax nag di leen moytu ko xam nga lii mooy ponk yi daanaka ngëm yàllaa ngoog léegi nag mu ñëw ci wàllu nag yi nga xam ne moom lañ doon def mu ne ngir ñu génn ci mu ne wajaalu te ñoom yéeféru Quraysh kat ñu ngay def lillaahi ñeel borom bi tabaaraka wa taala mimma dara ci li nga xam ne borom bi tabaaraka wa taala ci boppam a ko bind minal xarsi ci mbay mi mooy li nga xam ne moom la ñuy bay loolu ñoom lan lañ def ñu daal di ciy jël waa ci mbay mi wal anaami ak seen jur gi yi nasiban def koy cër daal di koy xaajale nan lañ ko xaajalee xaajale ko ñaar mbay mi ñu xaajale ñaar buñ bayee ba am seen récolte ba war a am li nga xamante ne moom la ñuy jëlee ci li nga xamante ne mooy ci mbay mi ñoom arab yi noonu lañ doon def ñu def ko ñaari xaaj xaaj bii ngir kan loolu borom bi dina ko wax waaye seen jur ji ñu def ko ñaari xaaj xaaj bii ngir kan beneen xaaj bi ngir kan loolu dina ko wax kon mu ne ñoom ñu def li nga xam ne borom bee ko bind ci mbay mi defal leen ko mu yéey xéewal jur jii di bëy yi ak xar yi ak nag yi gëléem yi baa ñu daal di def ab cër daal di koy xaaj ñaari xaaj fa wu ñu wax nag ci seeni wax naan hada lii de lillaahi benn xaaj bi ci suñu mbay mi ak li nga xamante ne mooy suñu jur ji lillaahi borom bi tabaaraka wa taala dong la ñeel bizaamihim ci seeni wax lool lañu wax de waaye moos mooy bu doxal mooy nañuy doxale wuute nañu ak loo xam ne dañ koo bàyyeeg borom bi tabaaraka wa taala wa hada ñu ne kanta beneen xaaj bi nag moom li shurakaina mooy ñi nga xam ne ñoo ko moom mooy suñu yàlla yi nga xamante ne nii moom la ñuy bokkaaleeg borom bi tabaaraka wa taala fama kaana <coughs> léegi nii lañ wax waaye xoolal ni ñuy doxale est-ce que d'accord est-ce que daal dinañuy respecter wax ju ñu wax nii fama fama kaana buñ ñëwee nag di séddale mbay mi fama kaana ak jur ji fama kaana li nga xam ne neewoon nañ ne moom borom bi la moo la ñeel moo ko moom ci mbay gi wala jur ji fa huwa yasilu ila shurakaihim mooy daal ñoom daal léeg-léeg dañuy jël ci li nga xam ne dañ ne borom bi moo ko moom léegi buñ gisee ne wàll wañ waroon a jox yàlla yi moom don dese naa duun daal dese naa demee noonu ñu jël ci wàll wiñ ne woon yàllaa ko moom léegi nag ñu jël ko yóbbul ko ñi nga xam ne teg ko ci côté bi nga xam ne nee nañ seen yàlla yee ko moom moom la naan famaa kaana lillah li nga xam ne nag moom boroom bi tabaaraka wa taala la ñeel léegi na famaa li nga xam ne nag moom nee nañu lii de ñoom ñoo ko déggee te ñoo ko bu fi beral li nga xamante ne wàll wi nga xam ne seen yàlla yee ko moom moom ñoom ñuy bokkaale seen boroom tabaaraka wa taala ñooñu ñoom fanaa yasulu ilallah moom moom du dem mukk du jote mukk dem ca yàlla déedéet ca wàll wañ na yàllaa ko moom lii mooy lan mooy buñ ñëwee ci mbay mi comme li ñu waxoon sànk wala jur ji ñu ne lii kat buñ ñëwee ba war a séddalee gis ne bon côté biñ newoon kat ci suñu mbay mi côté bii borom bi lañ ko bàyyeel côté bi yàlla yi ñu gis ne bon bi côté biñ bàyyiloon yàlla moom moom affaire bi doxul quoi mbay mi moom côté boobu doxu fa ko quoi bu boobaa ñoom dañ naan garaawul ndax yàlla moom gani la moom moom dafa doylu moom dafa bari le quoi léegi nag moom la naan léegi nag bu boobaa li nga xam ne moo féete woon gi lañ féetale woon ñi nga xam ne ñooy seen xërëm yi ñoom moom falaa yasiru ilallah duñ du dem ca yàlla du jote fa nga xam ne par bañ ne moom lañ defal yàlla du fa àgg de ndax nee nañ moo yàlla moom moo bu doxul it garaawul ndax moom ku woomal la waaye wamaa kaana lillah kantaan ak li nga xamante ne nii moom borom bi tabaaraka wa taala de moom lañ ne moom moom lañ ko ah lañ ko askanaleel ne lii ngir moom la foom nag bu dee nag dañoo ñëw côté bi nga xam ne moom lañ bàyyi noon seen yàlla yi cette fois ci moom moo doxul walla ñu gis ne mbay mi kat côté bi nga xam ne lañ ne woon ci tool bi léegi kat côté bee la suñu yàlla yi moom ñu gis ne mbir ma doxul waaye nag côté biñ ne woon moom lañ bàyyil suñu boroom tabaaraka wa taala moom mbir ya dox ñu jël la nekk fa lañ ne woon moom lañ bàyyi yàlla defal ko li nga xam ne mooy si yóbbu ko nag ci seen côté jam luñ ca jël sëq ci lu bari defal bi biñ ne seen yàlla yi ndax nee nañ yàlla moom de toute façon woomal na bari le na kon nag mën nañ ci jël jox suñu yàlla yi ndax suñu yàlla yi cette fois yi amul loolu lay wax naan fa maa kaana lillaa li nga xam ne nag dafa nekk nee na ñaa yéey ngir yàlla la fa huwa moom yasilu day jote di dem ila shurakaihim ci seen xërëm ya suñu borom xool xoolal rek àtte bu mel nii saa awaay ak a ñaaw te ñàngwaay maa yahkumuna li nga xamante ne moom la ñuy àttee ci àtte bu dënge nii mooy daal boobu seen yàlla yi moom duñ mas a ñàkk kantaa yàlla moom man naa ñàkk saa su ne walla iyaadu billah te loolu tuddawuñ ko ñàkk ndax nee nañ moom woomal na kon kay ñoo xam nañ ne ñee matuñu yàlla waruñ leen a jaamu ndax ñoom dañuy ñàkk ba ñuy soxla ñi leen di jaamu di leen utal di leen di leen yokkal ci cër bi ñu am ngir ñu mën a bari le kon wa kadhalika naka noonee wala wa kadhalika naka nii zayyana la rafetale li kathirin li ëpp minal na ci ñi nga xam ne ñooy bokkaalekatu quraysh yi ak arab yi qatla awlaadihim faat gi nga xam ne moom lañ doon faat seen doom yi mooy daal mu taaru ci ñoom ñoom doonu ñoon toog sax ne mais ce que faat yi ñuy faat suñu doom yi juree doom ju jigéen daal di koy suul waa loolu moom gaa yi mais ñoom est ce que doon nañ doonu ñoon sax xalaat naan mais lii est ce que lii jaadu na déedéet dafa taaru woon ci ñoom ndax nee nañ li taxoon mooy dañ doon bañ lan bu razia yi amee gaa yi songooy dëkk comme que ku man sa moroom duma la woon ñu ne ah jigéen ji moom du toute façon moom moom moom manu bokk ci ñuy xeex te nag gars yi bu ñu ñëwee songu dëkk bi ñoom la ñuy njëkk jël te bu ñu leen jëlee yóbbu leen def leen ay jaam ñuy jur ay doom feneen fekk suñu askan nag yàqu moo tax ñoom doon leen doon neex loolu di am nay doom yu jigéen lool benn la waaye beneen mooy dañu naan oh ñoom mënuñ laa jàppale ci tool yi mënuñ laa jàppale ci entreprise bi ci sama liggéey bi ñoom jigéen ñi mënuñu ko o oh ñii daal ab charge kese ab yenn ab fardeau kese la ñuy doon kon nag ñoom lool lañ doon wax moo tax ñu ko doon suul comme niñ ko gisa woon ca fa ida wa ida bushira ahaduhum bés bëggalee kenn ci ñoom bil unsa ci li nga xam ne doom yu jigéen jie moom moom nan lay def moom la dalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim nga gis xar kanam ga mujj mu nekk ku ñëkk mu nekk koo xam ne ku fees mer nekk koo xamante ne am kersa nee naay ci biir ñoñam yi bu demee nag moom nag léegi day nekk entre dilemme naan ndax da koy suul wala boog noo ayatru ay yatrukuhu ndax day bàyyi doom ji mu nekk nii nii waaye doom ji ñu ko annoncé ay da koy bàyyi muy dund waaye nag mu dëkke ga gàcce nag wala gàcce lay doon mboog moom naw leen yëpp di ko xoole naan diw de am doom ji jigéen wala rek ko suñu boroom nag loolu yee nag lay wax nii ne nag loolu dañ leen koo taaralal kan moo leen ko taaralal kon ko kadhalika na ko noone zayyana la rafet lañu rafet la rafetalal li kathirin minal mushrikiin ci li ëpp ci li nga xamante ne ñooy mushrikuuna yu doon suul seen doom yi temps yoo yële ca Arabia qatla awlaadihim faat gi ñuy faat seen doom yu jigéen yi di leen suul shurakaa'uhum ña nga xamante ne ni ñoom lañuy seen bokkaalekat yi mooy jinne yi ci boppam ñoom ñoo leen di taaralal loolu le naan leen seen yàlla yàlla yi d'accord nañ ci lii ngeen xalaat noonu la kon nag mu ngi noonu le nan moo tax nag ñu leen ko doon digal te di leen ko taaralal shaytaan mbokkam yi li yurduhum ngir ñu daal di leen alak ci noonu le daal di leen nekk ñoo xam ne ñu perte daal di leen alak ci jëf ji ñuy jëf mooy di doyadal doomu aadama ak bindu du aadama bi nga xamante ne nii doomu aadama alayhi salaatu wassalaam ni borom bi teral wali yalbisu alayhim diinahum waaye ngir seen ñooñu ñuy bokkaaleek borom bi muy jinne yooyu mooy seen ñooñu nga xam ne ñoo leen di wax yu ila ba'din zukhrufal qawli ghuruura gaa yoo yële nag wala yalbisu ngir ñu njaxasal leen alayhim ci seen kaw diinahum seen tërëlin wi nga xam ne moom la leen fi seen maam ismailu alayhi salaatu wassalaam bàyyeloon mu leer naññ muy almahajjatul bayda leer naññ li lislaam gu leer naññ iblis ñëw jaar ci ginnaaw ak i mbokkam ak i taalibeem daal di leen jaxasalal seen soobuwaay woowale seen diin woo diine gu taw wooral goo gële ba ñu njàmbaas ci yii yëpp jàpp ne lu baax la di faat seen doom yi jigéen yi walaw sha allah suñu boroom nag ne gis nga bu sooboon man borom bi bu sooboon borom bi tabaraka wa taala maa faaluhu konoon te kon ñoom ñii waa Quraysh ak ñi nga xam ne ñoo koy def ci arab yi di suul seen doom yi doonuñ ko woon def kon nag fadarhum baleen yow sayyidina muhammad alayhi salaatu wassalaam wama yaftaruun ak li nga xam ne moom la ñuy duur di ko nar di ko expliquer ci ay wax yoo xam ne nee na ñooy lii ñuy def daa am am na maanaata am na solo te lu baax la waaye it wama yaftaruun bàyyi leen ak li nga xam ne moom la ñuy sos ci bokkaale gi ñuy bokkaale seen boroom tabaaraka wa taala wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad